bunt bi nga xam ne moom mooy wax ci wàllu dox ak war ci jëm ca iid ak julli euh, laata ñuy xutba ci lu amul nodd naka noonu du am liqaam ñu gisoon ci ay xadis yoo xam ne mooy xadis saydna abdullahi ibnu umar ibnu alxataab saydna jabir ibnu abdullahi ibnu amr ibnu haram saydna abdullahi ibnu abbas euh, ak euh, radiyallahu taala an al jamii yooyu yëpp di tegtale maanaa yi nga xamante ne ñoom mooy yi nga xamante ne moom la ñu tudd naka noonu gisoon nañ ci baabul xutbati ba'dal iid bunt bi nga xamante ne moom mooy wax ci wàllu xutba ginnaaw iid maanaam jullik iid gisoon nañ ci na sayyidina abdullah ibn abbas bi radiyallahu ta'ala anhuma mi nga xam ne da doon wax na julli na ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ak sayyidina abubakar ak sayyidina umar ak sayyidina usman radiyallahu anhum te ñoom ñëpp fa kulluhum kaanu yusalluuna qabla al-xutba ñoom ñëpp dañu daan julli laata maanaam ñu xutba naka noonu gisoon nañu hadith sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mu daal di wax ne moom ak yenente bi salla mu ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ak sayyidina Abu Bakr ak sayyidina Umar radiyallahu anhuma ñoom dañ daan julli tamit ak iid ñaari iid yi laata ñuy xutba naka noonu gisoon nañ xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma bu muy nettali Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bisub euh, maanaam ne dafa julli ñaari bisub euh, bisub euh, fitar maanaam bisub korite ñaari rakka yoo xam ne jul mu ne lam yusalli qablahuma qablaha wala ba'daha maanaam julliwul lu ko jiitu naka noonu julliwul tamit lu ko mujj naka noonu gisoon nañ ci xadis sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu anhu bi yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di wax naan inna awwala ma nabda'u fi yawmina hadha an nusalli thumma narji'u fa nanhar maanaam li nga xamante ne moom lañu la ñuy liwér mooy maanaam naka li ñuy tàmbalee maanaam li nga xam ne mooy njaal benn li ñuy tàmbalee suñu bis bi mooy euh, dañuy julli euh, topp ñu daal di dellu daal di doog a locc loolu tamit gisoon nañ xadis boobu léegi ñu daal di wax li ñu war a gis nag li nga xamante ne moom mooy baabu maa yukrahu min hamli salah silaahi fil iidi wal haram mu ne baabu buntu maa li nga xamante ne yukrahu sibéef na ko min hamli ci di yanu ci di yore ak silaah li nga xamante ne moom mooy ay ay ay ay ngànnaay fil iidi ci eh, bisub iid wal haram ak ci xaram bi mu nekk ñaari mbir yoo xamante ne boo yen al imam al Bukhari rahimahullahu daf leen indéedoo maanaam tere gi nga xamante ne moom la ñuy tere ci xaram bi maanaam bu ñu nekkee Makka maanaam ñu di fa yor li nga xamante ne moom mooy ay ay ngànnaay loolu dafa leer waaye nag mu nekk rawaay nag ngànnaay yooyu mooy ngànnaay bi nit yor bi ñuy tere moom mooy fu fekkente ne nekkul euh, ngir aar boppam maanaam fu fulul rek ngir aar boppam rek loolu bu boobaa dafay daal di nekk loo xamante ne dafa xaraam naka noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ci tere tamit bisub iid wala bisub ngànnaay wala wala bisub iid wala bisu wala ci xaram bi ñu di ci yor maanaam lu demee nekk paaka ba pare téye ko ci maanaam bopp bi maanaam bu boobaa maanaam ci cat bi la ñuy téye maanaam ngir ne comme ngànnaay jaasi wala paaka wala xeet yu mel noonu boo téye ci cat li maanaam mën naa gaañ nit maanaam boo téye ci ci fi ngay ci bopp bi mën naa gaañ nit naka noonu tamit mën naa nga menacer ci nit te yor ngànnaay moo tax yor ngànnaay ci jëmmi boppam dafa nekk loo xamante ne dañ koy tënk ci ak soxla goo xamante ne soxla gu jàmp la tegu leer la waaye tamit ak tamit ngir tamit mën a aaru ak yu mel noonu waaye nag di yor ngànnaay noonu rek di doxantoog moom noonu rek loolu tamit nekkut loo xamante ne lu nu yoonal la beneen mbir bi nga xamante ne tamit moom la li tax imam al Bukhari nag rahimahullahu taala indi ko fii buntu bi maanaam moom mooy day day day euh, ne xadis bi muy wax maanaam xadis yi ci indi ci bunt bi dafa nekk xadis yoo xamante ne dañuy euh, wax ci bunt boobu dañuy wax ci wàllu ngànnaay loolu maanaam ci wàllu xaram bi waaye fi nga xamante ne li tax dëgg dëgg nag mu sampu euh, bunt bi moom mooy yor ngànnaay ci comme bis bi nag bisub feet la loolu dafa nekk loo xamante ne dañ ko ci tere amma nag léegi li nga xamante ne tamit moom mooy xadis euh, bi ñu romboon te moom mooy xadisu euh, suudaan yi nga xamante ne ñoom ñoo ñëwoon mooy waa xabasa yi nga xamante ne dañoo ñëwoon yoraale seen ay ngànnaay di ci fo maanaam ci biir bisub iid bi loolu moom mooy ne ngir ne kenn yoru kenn ci ñoom yoru ko ngir di gaañe wala boog ngir war a ja jàpp ne war naa mën jam kenn wala lu demee noonu wala mën na cee war na cee mën a gaañ kenn loolu tamit euh, moo tax bu fekkente ne ngir yu mel noonu la Euh, loolu bu boobaa du nekk lu ñuy tere comme masalan tey bu fekkente ne nit ki day yor benn mbëq doomu maanaam dóor ko maanaam bisub feet ngir wane ne maanaam ñu ngi ci bisub feet beeg yu mel noonu ñu dóor ko tuy tuy noonu euh, ci mbëq doom bi loolu du nekk loo xamante ne lu problématique la maanaam fi muy nekkee problème rek moom mooy su fekkente ne da yor di doxantu ci biir mbedd bi wala boog di biir di doxantu ci biir dëkk bi loolu moom problème lay daal di mujj doon wallahu a'lam mu ne wa qaala alxasan te moom mooy imam alxasan albasri rahimahullahu taala mu ne nuhu tere nañ leen an yaxmilu ci ñu yen assilaaha assilaaha maanaam ak ngànnaay yawma iidin bisub iid lu dul an yaxaafu ci ñu ragal aduwan noon maanaam loolu kon moom mooy comme li ñu wax léegi ne loolu moom mooy li nga xam ne moom ci lañ moom moom lañ koy mën a mayee waaye bisu eet kenn du ci yor ngànnaay di doxantoog moom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee beneen mbir bi ci def tamit moom mooy ne réew yi nga xamante ne nit ñi dañ leen di wax ne man ngeen a yor seeni ngànnaay di doxantoog moom maam di doxantoog moom foofu la rayante gi di gën a bëree benn ñaareel bi ci def foofu la tamit xaru yi di gën a bëree maanaam ngir ne nit ki jamono ji nga xamante ne moom lay xaru maanaam du am temps bu muy xalaat maanaam ne ndax mu xarook mu bañ koo defar maanaam mesurer pour et contre maanaam jamono ji muy xalaat ne war naa mën a xaru comme yor na ngànnaay gi rek maanaam day daal di mën a dóor boppam bal bi maanaam mu daal di jeex yàlla nañu yàlla sàmm kon qaala bil isnaad al muttasil fi awal kitaab ilayhi haddathana Zakariya ibnu Yahya Abu Sukayna rahimahullahu ta'ala moom mooy Zakariya ibnu Yahya ibnu Umar ibnu Hafs at-Ta'i al-Kulabi mooy waa Kufa la rahimahullahu ta'ala mu siiwee tamit ci al-Khazzaz rahimahullahu taala moom nag euh, mi ngi euh, imam al Bukhari rahimahullahu taala moom euh, moo solo moom maanaam solo na ci moom rahimahullahu taala ci kitaabul iidayni maanaam comme le imam al-Ghassani wax rahimahullah amma ci ki nga xamante ne moom mooy Zakariya ibnu Salih al-Lu'lu'i al-Balkhi kooku ci kitaabu tayammum ki ñu gisoon kooku la woon am na tamit gisoon nañ ko ci kitaabu salaat ak mawaaqiitu salaat yi amma kii nga xamante ne moom mooy Abu Sukayn moom la imam al-Bukhari solowee ci moom ci kitaabul iidayni euh, moom nag mi ngi génn adduna ci Baghdad ci deux cent cinquante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu bokk tamit ci afraadul Bukhari yi maanaam imam al-Bukhari moom moo solo ci moom ci ashaabu kutubu sitta mu ne qaala haddathanaa al-Muhaaribi moom muy abu muhammad abdurrahman ibn muhammad ibn abu bakr al-muharibi rahimahullahu taala muy imam hafiz bu mag boobu eh, eh, rahimahullahu eh, taala bokk tamit ci imam waa Kufa yi comme mm, mi ngi génn adduna cent quatre-vingt-quinzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi imam al-Bukhari maanaam al-Muharibi bi ñaari yoon la ñaari xadis la imam al-Bukhari solo moom mooy xadis numéro quatre-vingt-dix-sept gisoon nañ ko ak bii na maanaam moom ñaari xadis yi rek la imam al-Bukhari rahimahullahu taala tamit solo moom mu ne qaala haddathana Muhammad ibn maanaam moom mooy Abu Bakar Muhammad ibn Suqa al-Ghanawi euh, moom it waa Kuufa la taala ñu koy tamit al-Abid mu nekk jaamukatu euh, yàlla bu mag a mag a mag rahimahullahu taala bokkoon ci ñi nga xamante ne ci imaamu qurra yi lañ bokkoon bokk ci boroomu jaamu yàlla ak boroomu ngëneeli comme ni ko imaam uh, Ibn Hibbaan waxe rahimahullahu taala mu ne kaana min al qurra wa kaana min ahli al ibadati wal fadli wad diini wassaqaa anfaqa ala ahli al ilmi ishrina wa mi'ata alf dirham maanaam moom day uh, bokk na ci ñi nga xam ne ñooy jàngkatu alquraan yu mag yi bokk ci boroomu jaamu yàlla yu kawe ak ngëneeli ak diine naka noonu ak tabe maanaam ndax ne eh, dafa dépensé ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy boroom xam-xam yi eh, lu tollook téeméer ak ñaar fukki junni eh, ci ay dërëm moom la dépensé ci ñoom maanaam te mooy xaalis ñu jëlee xaalis bu ñu tëgg def ko ay def dërëm loolu lu nga nga lu toll noonu téeméer ak ñaar fukki junni maanaam muy cent vingt loolu lu lu lu takkoo la naka noonu. Euh, imam euh, az-Zahabi rahimahullahu taala dafa wax ne euh, moom day maanaam nee na dañu dañoon dañoo wax ne kaana ñu ne kaana laa yaxsinu an ya'sillaha maanaam moom manul woon a mooy yàlla maanaam loolu dafa bokk ci li nga xamante ne maanaam yàlla da ko bindee naturellement mu nekk koo xamante ne manta mooy yàlla li nga xamante ne moom la al imaam Ibnu Uyayna mooy imaamu waa Kuufa rahimahullahu taala dafa ne kaana bil kuufati salaasatu law qiila li ahadihim innaka tamuutu gadan lam yaqdir an yazida fi amali am na ñett ñoo xamante ne nekk nañ kuufa ñett ñoo xam ne moom xam na leen ñu nekk kuufa ñoo xamante ne buñ leele woon suba ngay dee ñoom du ñu mën a yokk ci seen jëf ju baax yi dara maanaam nan mel nii rek maanaam munuñ cee yokk dara parce que tellement que dañoo nekk ci perfection bi nga xamante ne maanaam mooy plafond bi nga xamante ne mëneefu koo weesu mooy Muhammad ibn Suqa bii moom la jëkkee ak Abu Hayyan at-Taymi ak Amr ibn Qays al-Mula'i mu ne ñi rahmatullahi alayhim ñoom noonu la ñu meloon rahmatullahi euh, alal jamii euh, kon maanaam moom mu nekk kon imam boo xamante ne euh, imam bu màgg la rahimahullahu ta'ala imam al-Bukhari nag solol na ko ñetti xadis bii nag moom mooy bu njëkk bi maanaam moo fii lañ ko njëkk gisee imam muslim solol na ko benn xadis imam abu dawud benn xadis imam at-tirmidhi juróom benn xadis imam ibn maaja juróomi xadis maanaam kon ñu gis ne waa saabu kutubu sitta ñoom solol nañ ko seen xadis ba mu des imam an-nasa'i rahimahullahu taala mi ngi génn adduna ci li wërwërloo ci téeméeréelu at ak ñeent fukk ak juróom-ñaar ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne an sa'id ibn jubayr te moom mooy imam bu màgg boobu Abu Muhammad dañ ko Abu Abdullah Sa'id ibn Jubayr ibn Hisham ah, al asadi al walibi rahimahullahu ta'ala di imam tamit ci waa Kufa gën a adduna ñeent fukkeelu at ak juróom benn ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna juróom ñeent fukkeelu at ak juróom ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wasallam ay xadiisam nekk ci kutubu sitta mu nekk nit yàlla bu sell ku mag radiyallahu anhu comme ni nga xam te noonu la gisoon te moom la Hajjaaj mujjee boom mu nekk annahu qaala nee na kuntu nekkoon naa ma ibn Umar muy sayyidna Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma sahaaba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam juróom ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al maanaam mun bokk ci muksiruna yi nga xam te ne ñaari junni ak juróom benn téeméer ak fanweer ñoom ñooy hadith imam al Bukhari imam Muslim dëppoo ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ñett imam al Bukhari wéetoo ci juróom ñett fukk ak benn hadith imam Muslim wéetoo ci fanweeri hadith ak benn ci hadith sayyidina ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne xii na jamono ji nga xamante ne asaabahu laal na ko sinaanu rumhi maanaam bañu ah, xeej wi maanaam bañ ko laale nga xam ne xeej yi dafa am ay façon xeej yi am na xeej yoo xamante ne dañoo ñëw rek am xeej yoo xamante ne dañoo am bëñ maanaam ci kanam léegi yooyu nag bañ ko bañ ko jamee ah, dégg nga mu ne axmasa ah, maanaam dafa axmasi qadim yi axmasi Euh, li nga xam ne moom mooy baaraamu sànq lañu qadamihi tànkam bi fa lazima fa fa fa fa laziqat bu maanaam mu daal di euh, yàqu maanaam mu daal di euh, tàncu maanaam yàqu tàncu qadamahu tànkam ndëggu tànkam bir bir rikaa bi ci yéeg maanaam nga xam ne mënta yéeg mënta defati dara maanaam mooy ne tànk bi dafa dafa dafa mujj yàqu carrément bi nga xamante ne noonu la rek fa nazarat mu daal di wàcc nag fa naza fa nazatuha nee na ma daal koy xëcc wa zalika loolee nag bi minan ci minan la nekke wan mooy ne tànk bi maanaam genre foxat da koo dal maanaam mu yàqu ko mu mu nekk loo xamante ne dafa daf cee gaañu carrément maanaam tancu tancu ci bu méttee métt nee na ma daal ko koy xëccal ngir mën koo ngir mën koo euh, mën mën koo mocc wala maanaam mën koo xëcc ngir mu mën euh, ndox maanaam mu mën a tàllale ko mu ne fa balaga loolu nag mu daal di jote mbir mi al Hajjaj mooy Hajjaj ibn Yusuf as-Saqafi euh, mooy waayooyu waajooju te mu xawoon a doy waar lool nga xamante ne euh, mbokkam ma euh, Abdul Sayyidna Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu doon na wax naan xeet yëpp bu indil seen ay tooñkat ñun bu ñu indi woon Hajjaj rek ñun ñoo leen di noot maanaam kon loolu moom mu nekk ku doy waar koo xamante ne waaye ànd ak loolu subhaanallah maanaam maasu alquran bii nii ñun ñu am maas bii moom moo ko def maanaam nga gis tamit mu nekk tamit loo xamante ne euh, moo tax maanaam borom bi subhaanahu wa taala comme li yeneen bi wax rek sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla dana dimbali diini ji di ko jaarale ci waajoo xam ne lañ la kàccoor la maanaam loolu day am léegi nag bi nga xamante ne mu ne ko ah mu daal di ñëw ci moom nag ne ko law na alamu ay bu ñu xamoon man afaabaka ku la laal ay bu xamoon kala jam fekk mu ne ko fa qaala ibn Umar sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu ne ko anta yow mi yaa ma laal waaw mu qaala mu ne ko kayfa ana naka mu ne qaala mu ne ndax xamalta dangaa yanu dangaa yor ak silaaxa ak gànnaay fii yow min ci bis boo xam ne lam yakun nekkut mukk du nekkut nekkutu maanaam yelloowul mukk yox ma lu ñu koy yanu fii ci moom maanaam bis boobu ci nga yanu li nga xamante ne moom mooy ngànnaay gi te loolu yelloowul di ko yanu eh, te moom mooy bisu eet te loolu ca minan la woon comme ni nga xamante ne noonu la ko waxee woon muy bisub tabaski mu ne wa add xalta te dugal nga ak silaaha jaasi alxarama ci xaram bi lii tamit mu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala tuddee ko ni mu ko tuddee maanaam daa di koy tuddee baabu euh, xamli euh, maa yukrahu min xamli sila silaahi fil aydi ba daal ci teg wal xarami ànd ak ne euh, ci kitaabul ay day ne maanaam nekkutoon loo xamante ne lu ci yanu maanaam luñ ci war a mën a dugal la di wax ci wàllu xaram bi allahumma ba mu def ne bisub tabaski su fekkente ne ñi nga xam ne ñoom ñoo aji ji woon ñooñu ci xaram bi la ñuy nekk allahumma ba mu des ci buntu boobu mun a walam yakun te nekkut maanaam yelloowul ak silaahu jaasi maanaam wala boo xeec wi man euh, mm, mm, gànnaay yudd xalu ñu koy dugal al xaram ci xaram bi maanaam te loolu nag waaye ni mu ni mu nekkee loo xamante ne lu ñu teree la ci xaramu Makka bi wuñ ko noonu ci xaramu Madina bi ànd ak ne xaramu Madina moom moo euh, ànd ak maanaam euh, ngir ne xaramu Makka ak xaramu Madina ñoom ñaar donte ay xaram lañ waaye tolluwuñu doole ni ñu nekkee ay xaram xaramu Makka bi moo gën a feddaliku ci bunt boobu waaye xaramu Madina bi barke Yonent bi sallallahu alayhi wa moo ci gën kon maanaam foofu ñoom ñaar benn bu ci nekk dafa am mbir yoo xamante ne moom nga jagoo comme ni nga xam ne noonu la ko waxee ne maam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam moom moo def Makka muy xaram man nag maa def Madina muy xaram salawaatu rabbi wa salaamuhu alayhi maanaam kon euh, lii moo tax imaam al-Bukhârî rahimahullahu ta'ala indi woon hadith bi ci Euh, buntu bi moom imam al-Bukhari moom rek mu indi xadis bi ci waa ashaabu kutubu sitta te dana ko indiwaat ci euh, buntu xadis maanaam bi nga xamante ne moom moo ci tegu maanaam muy bii ñu nekk 966 bi ak 967 bi rek la koy indi mu ne qaala bil isnaad muttasil fi'l kitaab ilayhi haddathana Ahmad ibn Yaqub te mooy Abu Yaqub abu ah, dañ ko tamit Abu Abdullah Ahmad ibn Yaqub al-Mas'udi euh, di waa Kufa rahimahullahu ta'ala bokk ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy taabi'i taabi'i bokk ci ñi nga xamante ne tamit ci siqaat yi lañu bokk comme ni moom az-Zahabi wax siqa ak al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahu ta'ala Euh, imam al-Hakim tamit nee na kuufiyun qadimun jalilun kuufi la waaye maanaam ci ñu njëkk ña bokk ba pare bu màgg la moom it dafa bokk ci afraadul Bukhari yi maanaam imam al-Bukhari rek moom moo solo ci moom ci waa ashaabu kutubu sitta moom imam al-Bukhari ñeenti xadis la solo ci moom bii nag mooy tamit bu njëkk bi moom moo tax moom itam ñun ñu ngi koy doog a gis mu ne qaala haddathani Ishaq ibn Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al-As euh, moom kon euh, muy. Euh, turam boobu noonu mooy euh, Ishaq ibn euh, Sa'id ibn Amr maanaam mooy al-Ashdaq voilà ibn Amr ibn Sa'id ibn al ibn Sa'id ibn al ibn Umayya maanaam muy waa bana muy ibn Umayya ibn Abd Shams muy mbokk Yonent bi sallallahu alayhi wa bi nga xam ne moom ñoo bokk Abdu Manaf maanaam kon ñooñu moom mi ngi génn àdduna Euh, cent soixante-dixième année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi euh, wa sallama ay hadisam tam ñu ngi ci kutubu sitta mun an abihi moo jële ci baayam te moom mooy euh, Sa'id ibn Amr te ma Ashtaq ibn Sa'id ibn al-As ibn Sa'id ibn al-As ibn Umayya nga al-Qurashi al-Umawi rahimahullahu ta'ala Euh, moom nekkoon waa Madina ginnaaw ga mu nekk euh, waa Dimashq mi gi génn àdduna ginnaaw téeméeréelu at ak ñaar fukk ginnaaw ga day yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa na daxala dugg na al-Hajjaaj ala ibn Umar te lii ñett bi maanaam 73e année bi la ci la xew-xew bi amee woon maanaam at ba ca tegu ci la Sayyidina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma génn adduna mooy 74e année bi ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ngir ne at boobu tamit ci la boom kan Seydina Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom euh, mu ne mu ne wa ana indahu fekk nag maam moom Hajjaj nee na dafa dugg ci moom nee na wa ana fekk man indahu maa ngi fa wetam maanaam nga gis ne kon xew-xew bi euh, imam Sa'id ibn Jubayr moom nettali na ko ngir ne fekkee na ko ki nga xamante ne tamit moom mooy euh, Sa'id ibn Amr ibn Sa'id ibn al moom it fekkee na ko rahmatullah alal jami' moom mu ne fekk man maa ngi ci moon fa qaala mu ne ko kayfa huwa maanaam naka la naka la def na luy mbiram moom fa qaala mu ne saalih ba maanaam baax na amul problème baax na wér na amul problème wala boog dara wala en daal euh, amul lu may jàmbat lu moom voilà amul problème fa qaala mu ne ko man asaabaka ku la laal maanaam ku la sànni xeej wi qaala mu ne asaabani man ki laal mooy man ka xam ne Euh, amara moom moo digal digle bi xam li silaahi ci ñu yanu ci ñu yor li nga xam ñu yanu li nga xamante ne moom mooy ngànnaay fii yawmin ci bis boo xam ne laa yaxillu du dagan fi xam fii ci bis boobu xamluhu ak yanoom ga maanaam moom mooy kat yaani muñ ci nam ay xajjaaj moom ci jëmi boppam ngir ne moom moo indi euh, xeetu bomb yi euh, nga xamante ne foofu ñoom ah, parce que ñoom dañoo amoon genre gis naa ko ci deuxième guerre mondiale bi xeex wala première guerre mondiale bi sax xeex euh, kii yooyu noonu ñu yoroon mooy genre kii lay noonu nga xam te ne dañ ciy dugal affaire bi euh, mu mel ni benn bomb bu bu buy dóor ñu ñu ñu sànni ko voilà comme catapulte voilà noonu loolu en fait moom la indi ci ci kii bi def ci ay bombe genre bombe nag nga xam ne da koy dóor bu génne bu dalee ay tàkk-tàkk lay def ba nga xamante ne euh, Seydina Abdullah ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala maanaam moom la moom la ko buumi maanaam moom moom la moom lañ ko buumee quoi ak ak gaa yim àndaloon te ñu ngi won ci biir kaaba gi ci Makka ah moom moo ko fa dugal mu ne ko nag kon mu ne ki digle ñu jël ay ngànnaay du ko indi ci xaram bi kooku moom a gaañ mu wax loolu maanaam mooy yow ci sa jëmmi bopp kon soxlawuma sa ndimbal maanaam loolu ah, loolu tamit day wane ñoom li ñu amee woon fit maanaam ñoom saxaaba yi radiyallahu anhum ak ñi nga xamante ne maanaam te ànd ak ne maanaam bakkanam xajoon na ci waaye ah, mu wax ko rek ñi nga xamante ne moom la mbir mi demee rek wallahu a'lam kon xadis bi kon gisoon nañ ko ci xadis bi weesu bi dafa bokk ci xadis yi nga xamante ne ci waa kutubu sitta ñëpp imam al-Bukhari rek moom moo ko indi rahimahullahu taala hatta ba ci Muwatta nekku ci tamit ak ci musnad imam Ahmad rahmatullahi alal jamii maanaam dañuy gis tamit ne xadis bi xadiisu euh, euh, day day dafa am leneen lu muy tegtale mooy day tegtale ne imaam al-Bukhârî rahimahullahu taala dafa bokk ci juggisam moom mooy bu ab saxaaba mais radiyallahu anhu maam kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu bu ne euh, lii de baaxut maam lii daganut lii daanuñu ko def wala lii dañ koo tere maanaam lool day daal di am xukmu rafa maanaam lool moom moo tax imaam al-Bukhârî indi ko ba pare mu nekk musnad maanaam euh, comme ni nga xam ne kaza kunna nara maanaam comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gise woon euh, ci maanaam façon yi nga xamante ne mooy li ñuy indi hadith yi nga xamante ne mawquf la waaye dañoo am foog mu raxa maanaam mooy bu ab saxaaba kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu mu ne nangam de daganut ñu def ko maanaam euh, te loolu mu ne wala boog nangam dafa xaraam ñu def ko mu waxe ko noonu ba noppi mu gis ne bis lii nii la daan amee maanaam loolu mu jëfandikoo lam yakun maanaam musutoona am ci ci mel noonu comme ni nga xamante ne euh, noonu la ko waxee ci euh, xadis bi weesu bi nga xamante ne dafa ni euh, xamalta silaaha fii yawmin lam yakun yuhmalu fiihi maanaam mooy daal daaluñu ko ci yor maanaam mooy wane ni loolu day daal di am mu rafa day daal di am atte yi ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko jàngale rawatina su fekkente ne amul kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhu ku wax contraire bi loolu day tegte la ne wax jooju dafa am xoog mu raxe comme ni nga te loolu tamit mooy li gën a dëgër mooy ak saxaaba radiyallahu anhum kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum bu ne nangam day daanuñu ko def maanaam li muy tekki mooy jamono yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yu ko def maanaam su day am boobaa te bu fekkente rawatina su fekkente ne amul kenn ci saxaaba yi radiyallahu anhum ku ko diingat te loolu de maanaam ku wax lu wuuteeg loola mu boobaa day daal di yor atte yi loo xam te ne ci yeneen bi la jógee. alayhi salaatu wassalaam wallahu taala alam mu ne uh, uh, mu ne baabu takbiiri ilal iidi bunt bi nga xamante ne moom mooy wax buntu kabbar yi nga xamante ne moom la ñuy kabbar jëm ci jullit iid maanaam baabu buntu takbiiri di kabbar ilal iidi jëm ci bu jullit iid loolu uh, maanaam te moom mooy li nga xamante ne bu ñuy dem ci julli gi noonu lañ maanaam dafa bokk ci li nga xamante ne moom la Eh, wala boog tabkiiri eh, baabu tabkiiri eh, bi jóge ci albukuur bi tekki teel a teel a teel a julli ila maanaam dem ila iidi jëm ci iid gi te loolu imam al-Bukhari rahimahullahu taala kon dafa indi buntu bi di wane ne mooy li ñuy njëkk def comme ni ko hadith sayyidina al-Barra ibn Azib bi waxee radiyallahu anhu maanaam ne dañ ko war a teel def waruñu ko yéexe comme ni nga xam ne tamit noonu la koy indee wa qaala mu ne wax na Abdullah ibn Busr radiyallahu ta'ala anhu mu bokk ci saxaaba yi ba noppi baayam nekk saxaaba radiyallahu ta'ala ma mu ne in kunna li wér mooy ñun de lañ daan def maanaam day am maanaa bi maanaam day am maanaaw inna ah comme in nafaati zikra fa ah, dégg nga ah, in in mu ne naka ñun mu ne daan def mooy farax na dañ daan noppi daan nañ noppi fii haadihi saati ci bile jamono wa zalika te lii mooy xiina tasbihi jamono ji nga xamante ne moom la ñuy mën a maanaam mooy jamono ji ñu mën a julli naafila rek maanaam jamono jii nii ñun daal la fekk ñu ñu ñu pare lu muy tekki mooy ne ñoom dañoo yéexi woon julli jam bis booba ba nga xamante ne mu diingat loola nag di wane ne ñun day jamono yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daan nañ teel a julli loolu moom moo tax li nga xamante ne moom mooy julli yi eet bu fekkente ne euh, julli gi dafa nekk ci dafa bokk ci jul maanaam dafa nekk julli korite maanaam li nga xamante ne moom mooy li gën ci ñu jullee ko mooy su lu maanaam bu jant bi jógee xay darom xen maanaam moom mooy lu tolloog maanaam bu ñu tegee xeet jant bi jóg lu tolloog loolu te loolu moom mooy bu ñu ko xoolee dañ naan rek quinze minutes maanaam euh, euh, wala boog <coughs> xa xa bu dee loolu mooy bu dee ki bu dee tabaski xay darom fa la bu dee korite xaydarum xay ne maanaam bu dee korite trente minutes après bu jant bi jógee bu fekkente ne tabaski la juste bu jant bi jógee maanaam bu am quinze minutes à loolu lay daal di doon maanaam lu tax tabaski di jiitu maanaam di gën a ñu koy gën a teel a def ko korite ngir ne tabaski ginnaaw li nit ñi dañuy soxlaa dem war a rendi seen xar yeeg di ko toppatoo yu mel noonu alors que korite loolu amu ci waaye li muy tegtee la daal moom mooy dañuy a julli loolu la xadis bi loolu la mbir mi di tegtale imam al-Bukhari nag rahimahullahu taala dafa indi bunt bi ngir leeral ne maanaam amul lenn lu ñu war a def ginnaaw bi ñu bi ñu bu jant bi jógee maanaam bu ñu xëyee lañu war njëkk a toppatoo mooy dem ji loolu moom mooy li ñu war a def bu fekkente ne dañoo euh, euh, julli maanaam ayet dafa jot mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Sulaymaan ibn Harb te moom mooy al-imam Abu Ayyub al-Azdi al-Makki da Waaqi summa al-Basri nekk qaadi boobu rahimahullahu ta'ala comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee gisaat ko mi ngi génn àdduna ñaar ñaar téeméeri at ak ñaar fukk ak ñeent ginnaaw bi mu ganee àdduna ci téeméeri at ak ñeent fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imaam al-Bukhari solo na ci moom téeméeri hadith ak ñeent fukk. imam Abu Dawud tam solo na ci moom ay xadis yu bari waaye ñoom ñii ñoom la nekk seen sëriñ waaye ay xadisam ñi ngi tamit ci kutubu sitta te ci kutubu sitta moom jeex am na ci ñaar téeméeri xadis ak ñeent fukk ak juróom comme ni nga xamante ne noonu lañ ko eh, gisee gisati ko mu ne qaala haddathana Shu'ba te moom imam Abu Bistam ibn al-Hajjaj Shu'ba ibn al-Hajjaj al-Ataki al-Wasiti Basri rahimahullahu ta'ala gane àdduna juróom ñett fukki at ak ñaar wala juróom jàpp juróom ñett fukki at ak juróom benn ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ah, mu ngi génn àdduna ci téeméer ak juróom benn fukk ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam nekk amirul mu'minin di imam waa àdduna ay hadiisam nekk fi ci kutubu sitta an Zubayd te moom mooy Abu Abdurrahman Abu Abdullah Zubayd ibn al-Harith ibn Abdul Karim ibn Amr ibn Ka'b al-Yami Euh, dañ tax daa tax yaami mi ngi génn àdduna ci téeméer at ak ñaar fukk ñaar ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nekk ci bokk ci siqaatu taabi'i taabi'i rahmatullahi alayhi euh, imam euh, Ibn Hibbaan rahimahullahu ta'ala mu ne kaana min al-'ubbaad al-khashin ma'a al-fiqh fi ad-diin wa luzuum al-wara' ash-shadiid dafa bokkoon ci ñi nga xam ne ñoom ñooy jaamukatu yàlla yu mag yi nga xamante ne daan jaamu yàlla jaamu yàlla yu yu tar yu dëgër ànd ak boo nekk koo xamante ne borom xam-xam fekk bu réy la am xeet xam-xam bu bari ci wàllu diine ji ànd ak ne dafa saxoo woon ko xam dafa nekkoon koo xam ne dafa saxoo ak sàmmonte gu gu tar tamit ci wàllu euh, diineem euh, imam euh, Zahabi rahimahullahu taala ne hujjatun qanitun lillahi maanaam ku maanaam ku ñu ku ku ku ñu mën a layal lay ku borom bi subhaanahu wa di laye ku ci kaw suuf la waaye tamit moom ci jëmmi boppam mu nekku ku ñuy laye ba pare nekk koo xam ne dafa toroxlu jub kocc taxaw ci kanamu borom subhaanahu wa ta'ala imam Shu'ba ibn al-Hajjaj nee na ma ra'aytu xayran minhu musuma gis ku ko gën kon loolu maanaam mu nekk koo xamante ne euh, euh, Euh, loolu rek day day dëgëral li nga xamante ne noonu maanaam moom mooy màggaayam ndax imam Shu'ba ku ko xam xam ni mu dëgëree ak li nga xam ne noonu la nekkee maanaam bu ne kii gisuma ku ko gën loolu moom mooy ak màggaay daanaka foofu la yam maanaam rahimahullahu taala moom mu ne an Sha'bi te al imam Abu Amr Amir ibn Sharahil ibn Abd ash-Sha'bi euh, al-Hamadani rahimahullahu taala di waa Kufa gën a àdduna ñaar fukkeelu at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna téeméer ak ak ñett ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nekk imam mag boobu ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an al-Baraa te moom mooy eh, sayyidina al-Baraa ibn Aazib ibn al-Haaris ibn Adiy ibn Jushm ibn Majda'a ibn Haaritha ibn al-Haaris ibn al-Khazraj ibn Amr ibn Maalik ibn al-Aws al-Kuufi rahimahullahu ta'aala di waa Aws maanaam eh, sayyidina muy Abu Umayra wala ko Abu Amr wala Abu Tufayl al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhu génn àdduna juróom-ñaar fukkeelu at ak ñaar ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu wa sallama ay xadisam nekk ci kutubu sitta li nga xam ne moom lañ ko solal moom mooy ñetti téeméeri xadis ak juróom mm-hmm. imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci ñaar fukki xadis ak ñaar imam al-Bukhari wéetoo ci fukki ak juróom imam Muslim wéetoo ci juróom benn xadis ci xadis sayyidina al-Barra ibn Azib radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na xatabana xutbal nañu annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yawma nahri bisub lagga maanaam bis bi nga xamante ne moom mooy bisub tabaski moom la ñu wax yaw yawma nahri moom mu ne mu ne qaala mu teg ci ne mu ne inna li wér wóor mooy awwala ma awwal awwala ma ndal njal beenug la nga xam ne nabda moom la ñuy tàmbale bi ci moom fii yawminaa ci suñu bis hada bi an nusalli mooy dañuy julli su ma toog nar jia ñu daal di dellu fa naan xara ñu daal di laj fa man képp ko xam ne faala def na zalika li faqat dëgg-dëgg afaaba daj na sunnatana suñu sunna wa man zabaxa képp koo xam ne dafa renn nag fa qabla lu jiitu an yusalli ci mu julli fa innama li am ba def moom lax mun Euh, ak ndawal rek la ajjalahu boo xam ne daf koo daf koo teele teele jox li ahli ñeel euh, waa këram maanaam da koy teelee teelee gaawee wala ko ajjalahu da koo gaawee li ahli ñeel njabootam maanaam waa këram maanaam euh, li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax mooy ne inna awwala ma nabda'u bihi maanaam la ñuy njëkk njëkk def ci bis bi Eh, eh, moom fii yawmina hada ci suñu bis bi an nusalli mooy nañ julli maanaam loolu kon dey teg rek ci anam gu leer ne bu ñu xëyee lu lañ war a njëkk njëkk njëkk njëkk def mooy dem julli ci maanaam amul leneen maanaam nañ jaar fii ba pare dooga dem julli ji nañ dem def course dooga julli ji nañ dem def déedéet bu ñu xëyee lañ war a njëkk njëkk njëkk toppatoo mooy dem julli ci Eh, mu ne nag kon nag wa man zabaha képp ko mu daal di ba mu waxee loolu nag eh, lay mu ne waaye mu teg ci ne lay fa maanaam ne képp koo xamante ne daal dafa teel a eh, dafa dafa teel dafa rendi laataa ñuy julli daal moom daal na xam ne daal ndawal dong la teel a jox waa këram maanaam lay a awaaye amul mi nan nusuk ci jaamu yàlla gii nga xamante ne moom mooy rendi gii fii sey in ci dara maanaam amul tëbës ci daal ci gàttal mm. mu daal waaye nag da leen nga gis ñoo xamante ne maanaam ñii saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom mbir mi ni mu leen inquiété loolu euh, am na ci ñoo xam ne bu doon ñoom du leen inquiété noonu ndax ñoom reen gi maanaam xar mi ci demi bopp mu ëpp doole Tabaski gi maanaam ngir pression sociale yeeg ak yu mel noonu loolu mu ne euh, fa qaama mu daal di taxaw xaali sama euh, sama ndijaay Abu Burda ibnu Niyaar radiyallahu ta'ala anhu mu ne fa mu daan ya rasulullah yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ana man kat zabaxtu rendi naa de qabla lu jiitu an usalli ci muy julli wa indi waaye nag yore naa jazaatun quoi maanaam ab ku fokk maanaam ci jigéen maanaam xar mu jigéen boo xamante ne xayrun mu gën min musim na ci koo xamante ne fok na lu mu bon bon ñaari yoon ndax musim na mooy loolu mooy koo xam ne lu mu bon bon fokk na ñaari maanaam am na ñaar at jëm kaw maanaam kaala mu ne ko ijaalha kon def ko makaanaha ci bërëbam maanaam te loolu waxoon nañ ci atte yi nga xam te ne ñoom ñoo ci aju woon mu ne ko defal ko def ko kon nag ci bërëbam maanaam remplacer ko ko aw xaala wala boog ne dafa wax ne isbaha rendi ko walan tajziya waaye du du du doy nag jazaatun ak xar mu jigéen moo xam ne euh, dafa euh, dañ ko euh, dafa fokk benn yoon rek benn at rek la am an ahadin wëlif keneen ba'daka sa gannaaw maanaam lii moom dootul doyati keneen sa gannaaw yow rek yaa ko mën a rendi tey mu mel nii kon xadis bi euh, gisoon nañ ko te taxawoon nañ ci bi nga xamante ne moom lañ ko gisoon gisoon nañ ko ci neuf cent cinquante et un neuf cent cinquante cinq euh, neuf aussi maanaam fii dinañ ko gisaat neuf cent soixante seize neuf cent quatre vingt trois maanaam ci kitaabul Aynayni bi euh, danañ ko gisaat ci yeneeni kutub maanaam comme cinq mille cinq cent cinquante cinq mille cinq cent quarante cinq cinq mille cinq cent cinquante sept cinq mille cinq cent soixante cinq mille cinq cent soixante trois ak six mille six cent soixante treize imaam euh, Muslim indi na ko juróom euh, benn yoon xadis numéro mille neuf cent soixante et un imaam Abu Dawud na ko xadis numéro deux mille huit cent ak deux mille huit cent un imaam Euh, at-Tirmidhi indi na ko xadis numéro 1508 imam an-Nasa'i indi na ko xadis numéro 1563 1581 4394 ak 4395 imam euh, Ahmad ibn Hanbal indi na ko xadis numéro 18481 18489 18490 18533 18630 18691 ak 18600 93 kon day gis ne waa xam kutubu sitta ñoom ñëpp indi nañ ko moom def al imam Ibnu Maaja rahimallahu al-jamii' mu ne baabu fadlil amali fi ayyaami tashriiq mu ne baabu buntu bi day wax ci fadlu ngëneelu al amali jëf fii ayyaami tashriiq ci bis yi nga xamante ne ñoom la ñuy tuddee ayyaamu tashriiq maanaam at tashriiq maanaam borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo wuute ci baat bi fu mu jóge am na ñoo xamante ne dañoo euh, dañoo wax ne maanaam euh, ndax dañuy wax maanaam ci saraqal laxma la jóge maanaam mooy tàllal gi ñuy tàllal ndawal li mu nekk comme ay maanaam ngir bu ko defee mu mën a wow euh, ci la jóge am na ñoo xam ne dañ ne ci israq la jóge maanaam moom mooy maanaam ngir ne bisu maanaam bisu tabaski su rombee hmm. noonu lay demee maanaam te ayyaamu tashriq nag moom mooy ñetti fan yi nga xamante ne ñoom ñoo tegu ci bisub tabaski maanaam yooyu la ñuy wax ayyaamu tashriq am ñu ne déedéet li tax ñu tuddee ko tashriq ah, moom mooy ne maanaam loolu moom mooy li ci borom xam-xam yi rahmatullah am li ñuy wax amma ñi nga xam ne ñoom fuqaha maliki yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne ayyaamu tashriq tamit moom mooy bisub tabaski ci la bokk maanaam bisub tabaski ak bisub tamxa ak maanaam ñetti fan yi nga xam ne ñoom ñoo ci tegu am na ñi nga xamante ne kon euh, bu boobaa euh, ay moo tax ay waaye lii nga xam ne mooy lu ëpp ci borom xam dañ naan ayyaamu tashriq maanaam mooy ñetti fan yooyu euh, wala boog ayyaamul ma'dudaat yi moom mooy bisu ki ak ñeent ñetti fan yi ci tegu am maa ñi nga xamante ne ñoom ñooy voilà foofu la ñu wutee ah, waaye ayyaamu tashriq mooy ñetti fan yi tegu ci bisu Tabaski ay yawmu naxar mooy bisu bi nga xamante ne mooy bisu tabaski dañ leen doo xam ay yaamu naxare bisu rend yi moom mooy bisu tabaski ak ñaari fan yi nga xam ne ñoo ci tegu mooy fukkeelu fan bi ci weeru xijja ak ñaareel ñaari fan yi nga xamante ne ñoom ñoo ci tegu mooy fukkeelu fan ak benn ak fukkeelu fan ak ñaar ay yaamu tashriq mooy fukkeelu fan ak benn fukkeelu fan ak ñaar ak fukkeelu fan ak ñett dañuy wax tamit ne dañ wax tashriq ngir ne maam mi ngi jóge ci al ishraq maanaam biy tekki cinq maanaam mooy ne jant bi day fenk bu jant bi fenkee ci li ñuy mën a julli naka noonu tamit maanaam bu jant bi euh, fenkee day day tekki tamit ne maanaam bu ji ci jant bi bu fenkee ci la ñu mën a rendi xar yi ak tamit ci lañ leen di mën di euh, yóbbu maanaam mën leen a jëfandikoo mu ne wa qaala ibnu abbaasin radiyallahu ta'ala anhumaa mu ne wazkurullaha na ngeen tudd yàlla fii ayyaamin ma'luumaatin ci fan yi nga xamante ne mooy euh, Euh, mooy yi ñu xamee ah moom ngeen bind voilà waaw am na dafa am tamit wal ayyaamul ma'duudaat ma ma ma'duudaat waaw loolu nag amaan na moo gën a yenu maanaam ngir ne Euh, dafa am ayyaamul ma'lumaat ak ayyaamu ma'dudaat euh, euh, waaw parce que dafa am en fait ñaari aaya dafa am wa yadhkuru wa yadhkuru ismallahi fi ayyaamin ma'luumaatin ala ma razaqahum min bahiimatil an'aam loolu moom moo nekk ci suuratul Hajj mu am aaya bi nekk ci suuratul Baqara mooy wadhkurullaha fii ayyaamin ma'duudaatin maanaam loolu ñaari aaya la euh, waaye bi am wazkurullaha moo tax euh, euh, hatta mais par contre amaan na li nga xamante ne na nekk ne wa yazkuru smallahi fi ayyaamin maanaam mu bañ a nekk aaya amaan na ni mool téere bi ah. ñoo ko moolee noonu ngir ne wa wa yazkuru wazkuru smallahi fi ayyaamin ma maalumaat maanaam euh, maanaam moom la imaam al euh, Bukhari rahimahullah taala waaye loolu daan ci ñëw léegi ci ñaari wàll yi maanaam kon moo xam ayyaamul maalumaat yi moom mu ne mooy ayyaamul ashr maanaam mooy fukki fan yi nga xamante ne maanaam mooy ne imaam al Bukhari imaam euh, sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu jàng aaya yi taxu ko woon a jóg maanaam jàng aaya bi taxu koo ngir ne aaya bi bi wax lii ci ayyaamu maalumaat li wax mooy wa yazkurun wa yazkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am loolu ci ayyam ma'lumat la ko wax waaye bu dee wazkurullah fi ayyamin ma'dudat la ko wax léegi maanaam moo tax mu ne ayyaamul ayyaamul ashr maanaam mooy fukki fan yi nga xamante ne ñoom ñooy fukki fanu bisub Euh, tabaski maanaam fukki fan yi njëkk yi ci dul xijja maanaam ci weeru tabaski yooyu ñooy ayyaamul ma'lumaat voilà loolu moom mooy li ëpp ci boroom xam-xam yi li ñu wax rahmatullahi alayhim amma ñi nga xam ne mooy fuqaha u maliki yi foofu nag lañu wuuteeg jumhur ndax ñoom dañu ne ayyaamu ma'lumaat li muy tekki moom mooy bis yi nga xamante ne mooy yawmun nahr ak ayyaamu tashriq voilà maanaam bisu bi ñuy rendi ak yeneen ñeenti fan yi nga xam ne ñoom ñoo ci tegu maanaam loolu moom moo tax euh, euh, ayyaamun ma mooy yow naxari yawmun naxari maanaam yooyu ñetti fan la maanaam loolu moo tax ayyaamun naxari ak ayyaamu ma euh, naka taswiq ñoom ñii dañoo étalé wu ci ñeenti fan ñaari fan yi ci digg bi ñoo bokk ci ñaar ñëpp fan bu njëkk bi mooy fukkeelu fan bi moo bokk ci ayyaamu naxari maanaam mooy ne ndax bis bisu bis boobu képp ku ci rendi ku munul rendi ci bis bu njëkk bi mën ngaa rendi ci ñaareelu bis bi mu boo ko munul ci ñaareelu bis mën nga rendi ci ñetteelu bés bi loolu moom mooy ayaamu naxari loolu nag fan yooyu tamit képp koo xamante ne julli wu ci woon mën naa julli ba booba ci li ëpp ci li borom moom yi wax rahmatullah am na mbooloo ci xanafiye ak maliki yi ñoo xam ne dañ ne déedéet maanaam li ñu sopp moom mooy kanam ñu bañ a julliwaat maanaam bu ñu tardé julli ñu julli kenn kenn rek. Euh, loolu benn la ñaareel bi ci def moom mooy ne ayyaamul nahri ayyaamul tashriqi ñoom kon moom mooy fukkeelu fan ak benn fukkeelu fan ak ñaar ak fukkeelu fan ak ñett ci weeru zul muy ñetti euh, maanaam bu boobaa da ngay bis fukkeelu fan bi dafa bokk ci ayyaamul nahri fukkeelu fan ak ñett ak dafa bokk ci ayyaamu tashriq te bokkul ci ayyaamul naxr waaye fukkeelu fan bi dafa bokk ci ayyaamul naxr te bokkul ci ayyaamul tashriq ñaari fan yi ci digg bi ñoom ñoo bokk ci ay ayyaamul tashriq bu boobaa ñetti ñoom ñii ñoom ñoom ci booxala ci fuqahaa u Maaliki rahmatullahi alayhim ñoom la ñu tuddee ayyaamu ma'luumaat amma ñi nga xamante ne ñooy ñi ci def dañoo jàpp ne déedéet fukki fan yii la comme ni ko Seydina Abdullah ibn Abbas waxe radiyallahu ta'ala maa ne fukki fan yi ñoom ñooy ayyaamul ma'lumaat yi maanaam ñooy yi ñu xam yi nga xamante ne euh, mooy euh, wa yazkuru smallahi fii ayyaamin ma'luumaatin ala ma razaqahum min bahiimatil an'aam amma mooy ne dañuy tudd yàlla wal ayyaamul ma'duudaat mu tekki ne wal ayyaamul ma'duudaat fan yi nga xamante ne nag mooy ayyaamul ma'duudaat yi mooy ayyaamu tashriik mooy bis yi nga xam ne dañ leen a lim te bariwuñu ñu lim leen moom mooy bis yi nga xamante ne ñoom at bi jeex na ñu dem maanaam mu nekk bisu ayyaamu tashriq ayyaamu tashriq tamit dañ koy wax ayyaamul minaan maanaam mooy ndax mooy lan mooy bis yi nga xamante ne mooy foofu la mabit di amee maanaam di nelaw di di di fanaan minaan mooy ayyaamu tashriq yi tamit mu ne wa kaana ibnu Umar mooy sayyidna wa Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu mu ne ñoom ñi yaxrujaane dañ daan génn ila suuqi jëm ca jaba fii ayyaamil asri ci fan fukki fan yooyu yu kabbiraani dañ daan ta kabbar wa yu kabbiru te daan na kabbar annaasu nit ñi bi takbiir yi maa ci seeni kabbar maanaam kon loolu moom mooy kon ndege de tudd yàlla gi ñuy wax ci fan yooyu mooy lan mooy dañuy tudd moo tax imaam al Buxaari indi buntu bi di leeral ne bis yooyu ay bis la yoo xamante ne dañ ciy war di tudd yàlla lu bari comme ni ko ay alquran yi di waxee maanaam di kàbbar te tudd yàlla boobu moom mooy kàbbar gi mooy allahu akbar borom xam-xam ne nag dañ cee wuute bu fekkente ne fuqaha xanafiya yi la ak ak xanaabila yi rahmatullahi dañ naan ah, dañ naan allahu akbar allahu akbar laa ilaha illa allah wallahu akbar allahu akbar walillahi alhamdu ñoom noonu la ñuy wax bu fekkente ne fuqaha Shafi'i yi ak Maliki yi la rahmatullah Maliki yi plutôt ak Shafi'i yi rahmatullah alayhim maanaam ngir jiital ñu gën a mag ñoom dañ naan dañ naan allahu akbar mooy kabbar comme ni ko ñëpp yi xamee rek loolu la ñuy wax maanaam kon ñoom dañ ko daan def maanaam bu fekkente ne bis yi nga xamante ne moom mooy ayyaamu tashriq dañ koy def kañ euh, dañ koy def bu ñu tàmbalee euh, euh, maanaam ci ayyaamu tashriq yi lañ koy def ak ay ak ak ak ayyaamu yi léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim tamit wuute nañ ci kañ lay tàmbali ndax ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, euh, jumhur ulama rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne mooy te moom mooy xanafi yi ak xanaabila euh, rahmatullahi alayhim te loolu mooy wax ji gën a ci Shafi'i yi rahmatullahi mais am na tam sax ñenn ci Maliki yi ñu ko wax ñoom dañoo jàpp ne mi nga xamante ne moom la ñu war a tàmbali bis bi ñu koy tàmbali mooy bisu Euh, euh, euh, bisub Arafat ci lañ koy tàmbali maanaam ci la ñuy tàmbalee wax commencé kàbbari am ñoo xamante ne moo tax mu mën a dugg ci ayaamu maalumaat yi maanaam loolu lañ ci jublu mais du ne ci premier jour Zul Hijja la tàmbalee wax am na tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha Maliki rahmatullahi alayhim te moom mooy wax ji ñu jàpp ci ñoom moom mooy déedéet bu bis boobu bis biñ koy tàmbali moom mooy bisu Tabaski bi ci boppam maanaam. Euh, bu ñu euh, jullee tisbaar ba pare ci lañ koy tàmbali léegi kañ lay jeex ñoom ko euh, maliki rahmatullah dañoo jàpp ne ci ayyamu tashriq bu jeexee ca fajar ga ca des maanaam ba ca fajar ga ca des foofu lay jeex foofu lañ ko lu maanaam bu jullee gee ba fajar ga ca tegu foofu lay jeexee ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci des nag ñoom dañoo jàpp ne bis ayyamu tashriq buñ jullee ti ti takkusaan ci dernier jour bi ca lay jeex maanaam balaa timis gi ngir ne timis gi dañuy commencer nekk ci guddi beneen fan ba dégg nga kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom la ñu euh, wuutee rahmatullahi ala mu ne wa kabbara te kabbar na Muhammad ibnu Ali te moom mooy Muhammad ibnu Ali déedéet waa al-Baqir voilà mooy voilà mooy Muhammad ibnu Ali ibnu Husayn ibnu Abi Talib voilà moom la ñu al-Baqir radiyallahu taala anhum moom mu ne daan daan na kabbar xalfan naafila ginnaaw naafila maanaam lii tamit boroom xam-xam yi rahmatullah dañ cee wutee waaye nag li ñu néew ñoo ko ci wax li ëpp ci boroom xam-xam yi rahmatullah dañ ne déedéet jullit farata rek lañ koy def maanaam tey bu fekkente ne kabbar yooy noonu jullit farata rek lañ koy def kenn du ko def du ginnaaw jullit naafila am na euh, ñi nga xam ne ñoom maanaam mbooloo mu ndaw ci Shafi'i lenn ci saak ñoom ñoo topp. Seydina Muhammad ibn Ali bi radiyallahu anhuma maanaam ci wax jooju noonu beneen mbir bi ci def tamit moom mooy wax ji wax ne ñoom Seydina Abdullah ibn Umar Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ñoom dañ daan def di dem ci marché bi maam dañ daan kabbar nit ñi di kabbarandoo ak ñoom ñuy wax ci kaw am na sax comme ni nga xamante ne noonu la euh, nekkee ci yeneen xadiis ne Seydina Umar ibn Khattab radiyallahu anhu daka daan def ñuy kabbar ba jumaa di riir ah ñuy kàbbar ba jumaay ji riir yooyu yëpp dañuy tegtale ne maanaam di sikkar ci mbooloo loolu mën naa ne maanaam ngir ne su mënatoon na ne loolu du mën a ne maanaam du ko def maanaam ñuy sikkarandoo ci mbooloo bi dégg nga na qaala bil isnaad al muttasil wala qaala bil isnaad al Muhammad ibn Euh, te moom mooy abu abdullah dañ koy abu ibrahim wala abu abd muhammad ibn arara al-qurashi as-sami rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna ñaar téeméeri at ak fukk ak juróom ma fukk ak ñett moom deux cent treizième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fekk mu am juróom ñaar fukki at ak juróom euh, moom imam al-Bukhari ñaar fukki xadis la la solo ci moom waaye moom mooy ki nga xam ne moo solo ci moom imaamu Muslim solo na ci moom benn man solool na ko solool na ko benn xadis comme ci kitaabu fadaa'ilu sahaaba imam Abu Daawud itam solool na ko benn xadis ci kitaabu zakaat mu ne qaala haddathana kon léegi ne moom xadisam ci ñetti téere yooyu rek la nekk mu ne qaala a Shu'ba gis nañ ko léegi an Sulaymaan te moom mooy Mihran al-Kahili al-Asadi al-Kahili mooy al-A'mash Abu Muhammad al-Asadi rahimahullahu ta'ala al-Kufi euh, gane àdduna 61 ane génn àdduna 145 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an Muslim ibnul Baqiin euh, muy Abu Abdullah moom tamit waa Kufi la euh, rahimahullahu ta'ala Muslim ibn Abi Imran la tudd moom imam al-Bukhari ñaari xadis la ko solool bii mooy bu njëkk bi dinañ ko gisaat beneen yoon kese euh, imam Muslim juróomi xadis la ko solool imam Abu Dawud ñeenti xadis imam at-Tirmidhi ñeenti imam an-Nasa'i ñaar imam Ibn Maaja tamit ñeenti xadis la ko solool mun an Sa'id ibn Jubayr gis nañ ko léegi an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma ñu ngi ko doo gis nañ Ibn Abdul Muttalib radiyallahu ta'ala anhuma habrul muwat wa turjumanul Qur'an gane adduna Euh, ñetti at laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn àdduna juróom ñetti fukki at ak juróom ñett juróom benn fukki at ak juróom ñett boog ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi junni hadith ak juróom benn téeméer ak juróom benn fukk ñoom ñooy musnad imam al-Bukhari ak imam muslim dëppoo ci juróom ñaar fukki xadis ak juróom imaamu muslim eh, imam al-Bukhari wéetoo ci téeméeri xadis ak ñaar fukki imam muslim wéetoo ci juróom ñeenti xadis ci xadis sayyidina Abdullah eh, Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radiyallahu anhuma an an-nabi mu jële ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama annahu qaala nee na mal amalu amul benn jëf allahu akbar fii ayyaamil ashri ci bisu fukki fan yi maanaam kon maanaam muy la ayyaamu ma'lumaat bisu fukki fan yi la maanaam kom ni jumhuur wax loolu mooy li gën a wér maanaam yoo xamante ne kon afdal moo gën minal amali ci di jëf fii haadi yi ci bis ci maanaam nga xamante ne moo gën ko ci jëf ci bis yi maanaam amul benn benn jëf boo xamante ne amul benn amul benn jëf yoo xamante ne def na ko maanaam gën na kë lu ñu mën a jëf ci bis yii nga xam ne moom mooy fukki fan yi moo tax jaamu yàlla ñii jaamu yàlla ci fukki fan yooyu ñu gën jaamu yàlla booy jaamu yàlla ci beneen bés bu bokkul ci fukki fan yooyu maanaam loolu moom moo tax fukki fan yooyu ku ci nekk war a multiplier jaamu yàlla yi li tax imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala indi fii nag euh, daa di wax fa ba fadl al amal fi ayyam tashriq euh, di indi hadith bi maanaam mooy ne euh, ngir ne ayyamu tashriq yi Euh, ginnaaw fukki fan yi lay maanaam rek ñoo ci tegu maanaam dalay wax ne la ñoom dañ ko war a lëkkale ak jëf jële maanaam ak maanaam fukki fan yi ba pare boo xoolee mu indi kàbbar yi tamit day leeral ne jaamu yàlla yi am ci bës boobu ni mu waree bëri maanaam ni ngay kàbbaree di tudd yàlla dafa war a gën a bëri que yeneen bi ci loolu moom moo tax mu leeralee ko noonu naka noonu fii tamit mu ne ñu ne ko ñu ne ko fukki fan yi mu ne waaw mu ne xaalu ñu ne ko walal ji walal jihaad te même du jihaad sax jihaad ci yoonu yàlla sax ndekete fukki fan yi nga def ci lu baax moo lool mu ne xaala mu ne walal jihaad du sax jihaad fi sabilillah illaa ba mu def xanaa rajulun benn waay boo xam ne xaraja dafa génn yu xaatiru maanaam yu xaatiru moom mooy mu yóbbee danger bi nafsihi ci bakkanam wa maalihi ak alalam yóbbu alal jël alal jéeg bakkan yëpp yóbbu ko ngir ni ni xeex ci yoonu yàlla falam yar jeex te delloo si wul bi sey in ànd ak dara lépp mu sacrifice ko kooku rek moo gën jëf ke ki nga xamante ne mooy jëf lu baax ci bukki fukki fan yi loolu tamit day wane mérite bi bi loolu am parce que bu dee jëf yëpp bii moom moom lii rek ko ëpp doole loolu day wane ni mu màgge dégg Euh, kon maanaam day wane tamit hadith bi kon dañ ci jàngee ni jaamu yàlla yi ñuy jaamu yàlla ci fukki fan yooyu jaamu yàlla bu màgg la waaye tamit euh, euh, dina dina dina dina dëgëral li nga xamante ne moom mooy li Maliki di wax ne rahmatullah ni fukkeelu fan bi daa bokk ci ay bi fii nga xamante ne moom la ñuy mooy mooy mahdudaat yi tamit wallahu a'lam hadith boobu imam Euh, Bukhari rahimahullahu taala fii rek la ko indi doon ko indi ci imaam euh, Muslim moom indiwu ko mu bokk ci xadiis yi nga xamante ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mooy yi solo te wéetoo ko wëlif imaam Bukhari wéetoo ko wëlif imaamu Muslim imaam Abu Dawud indi na ko xadiis numéro 2438 imaam At-Tirmidhi indi na ko xadiis numéro 757 imaam Ibn Maaja indi na ko xadiis numéro 1727 kon ñoom ñii ñoo ko indi ci waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñeent imaam mu imaam Ahmad indi na ko xadis numéro mille neuf cent soixante-huit trois mille cent trente-neuf ak trois mille deux cent vingt-huit moom gis na waa ashaabu kutubu sitta imaam Bukhari imaam Muslim astaghfirullah imaam al-Bukhari imaam Abu Dawud imaam at-Tirmidhi ak imaam Ibn Maaja ñoom ñoo ko solo amma imaam Muslim ak imaam an-Nasa'i ñoom solo wuñ ko rahmatullahi ala al-jami' beneen bi ci def mooy képp ku ko solo ci ñoom waa ashaabu kutubu sitta tamit benn yoon rek boo ko fi indi wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in